bismillahi rahmaani rahim ñu ñëw ci nettali juróom benneel bi sëriñ Tuubaa xaadalahu lahu mas naa am ñu ko jëlal ci xaalis ku mu laaj mu ni ko jëluma ko mu mujj dajale ñépp am ko ku mu wax ni ko diw alal ji may laaj nee na ma yaa ko jël kooko ni ko wax dëgg maa ko jël waaye dama ko doon barkeeloo sëriñ bi ni ko da ngay xaar ba ñu jox la ko mu door a tudd barkeelu daal di ni sàcc bon na lool waaye sàcc maa ci raw dama bëgg ngeen xam ni alal yi fiy ñëw saa suñ xëyee lu ci ne day wax ak man doonte yaari bekki suukar la ni ma maay alali diw jëmu indi woon ngir fenqulu fenqulu mooy dàqulu nangam mbaa faagbulu mooy wutlu nangam bu ko defee ku ko jël te joxuñ ko ci ndigal la ca boroom doon bëgg yow yaa koy gàddu bu dee musiba mu mu doon moytul ci sa kaw la jëm looloo tax xaar ndigal du mën a ñàkk siiw na nettali bi mënees na cee jàngi lu bari ba ci njëkk mooy wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihum ndekkee lépp am ak yëg di xam di wax gis nga hadiye ni ñuy waxeek sëriñ bi xaada law allahu maxtaara lahu ba tey danañu xam ni kon hadiya deesu ko joxe te fasoo ci dara ndax bu boobaa ak neen lay nuru kon murit buy joxe hadiya daa war a fas ci xolam sunu borom subhaanahu wa taala saxal ko ci ndigal yi wala musal ko ci tere yi wala mu ni def naa ko hadiya sëriñ bi waaye warta joxe bañ a fas dara li gën ci li ñuy fas mooy mu nekk hadiya sëriñ bi ndax bu ko nekkee loolu lépp dana dana ci duggaale fi mu ne hadiye képp ku koy téyeel sëriñ bi war na ngay fexe ba muy jëm ci ak bëggam boo ko dul def faawu mu lay jural ay natt yu rëy yoo xam ni boroom gis-gis yi ñoo koy xam te duñ la ko wax soo koy jëmalee ci lu mu tànn nag day dolliku ñi la koy jox itam dañuy dolliku walaaw alam ñu ñëw ci nettali juróom-ñaareel bi am na naar bu mas di laaj sëriñ Tuubaa xaadala wallaahu maxtaara lahu mbirum asaabul kahf sëriñ bi ni ko nettali ci làmmiñu boroom la dàqe laaj ko Abdurahmaan mi ca la bokkoon siiw na loolu li nga ciy dégge mooy ruux yi dañuy dem ak a delsi mbirum ruux nag kenn mënu cee wax dara ku dul sunu boroom subhaanahu wa taala ak ñam ca waxloo ashaabul kahfi ay nit lañu loon ay nit lañu lañu woon yoo xam ni seen jamono daa doonoon jamonoy bokkaale yàlla te ñoom ñu wéetal ko lool ba ñu leen di sonal ci loolu ñu génn dëkk ba bëgg a dem faneen ba ñu duggee ci am xunt sunu borom subhaanahu wa taala mi telewul dara dogal ñu nelaw fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bi ñu yeewoo jàpp ni benn fan lañu fa nelaw bi ñu yónnee kenn ci ñoom ca dëkk ba ngir mu jën leen aw ñam ba mu àggee ba joxe xaalis ba ca la ko kooka xamal ni xaalis bii kenn jaayatu ko laaj ko ay mbiram mu leeral ko fekk njëkk loolu daanañu dégg seeni nettali bi ñu àndeeg waa dëkk ba ñëw ci ñoom fekk leen fa ca lañu door a faatu loolu di kiimaanuk sunu boroom bu yéeme lool inna allaha kulli shay'in qadir walaaw aalam yu ñëw ci nettali juróom-ñeenteel bi am na ñaar ñu mës indi ay kaamil ci Sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo mu ni leen lu ngeen ci jublu kenn ka ni ko dañu ko def ngir yàlla subhaanahu wa taala ka ca des nakk-nakkal sëriñ bi ni ko yéen ko bokk daa di leen defaral cere ju ànd ak soow siiw na loolu danañ ci xam bu wér ni lu waay di def da koo war di def ngir yàlla subhaanahu wa taala sëriñ bi itam boo gisee muy laaj lu bari nangam loo ci jublu day mel ni day bëgg ku nekk di sellal pas-pasam bu wér bala moo def dara ndax moom ci jëmmam am na fu muy ñaan boroomam subhaanahu wa taala mu may ko ak sellug yéene ci lépp lu muy waaj a def te moo di li jud bi niyatin lada ibtidaai shay'in fa anta waahibu ibtidaai ba tey sëriñ bi loo gis mu di ko jëfandikoo ci ñam yi xamal ni lu baax la ci diine ak wér-gi-yaram moo tax soow ak cere jii mu leen defaral ku ko man di jëfandikoo danga am ak wér-gi-yaram ndax cere moom sax na ci hadiis yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa ni moo gën ci ñam yi soow itam gis nga ni mooy dund bi yàlla subhaanahu wa taala njëkk a jox nit ci àdduna te it bokk na ci dexi àjjana dexu soow wa anhaaru min laban walaw alam ñu ñëw ci nettalib juróom ñeenteel bi am na ku mas wax sëriñ tuuba xaadalahu law maxtaara lahoo doyloo gi ñu la doyloo daafar juleetuñu yu bari defatuñu ko sëriñ bi ni dënn ba mu yàgg mu ni ko bu ngeen demee na ngeen ca boole bàyyi lekk ak naan siiw na kon doyloo mooy ki nga doyloo li mu lay digal nga di ko def li mu lay tere nga di ko bàyyi waaye ku doyloo waay te la mu lay digal defoo ko la mu lay tere bàyyi woo ko daa mel ni doyloo woo ko ginnaaw loolu itam war nañoo xam ni téeméeri junni nit yoo gis kenn bokku ca ak moroomam ay tolluwaay ci kàttan ak pas-pas ak xam-xam moo tax ku nar a yemale ñépp da nga sonn lool julli ak woor ak asaka ak xaj màkka ak wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi ñooy ponki lislaam yi nga xam ni yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa moo ko taxawaloon sonnoon lool ci taxaw leen ginnaaw bi mu taxawee daa dem ba jamono wëlbatiku lool ba sellal ga ca war amatut te yàlla du nangu lu dul lu sell looloo wala sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo doon ko yeesal ci ay mbindam bi ko ci yàlla dimbalee itam ñépp xam nañu dimbale na ko ci ndax yokk na sunu wéetal yàlla lool te bu njëkkoon dañuy wax laa ilaha illallahu képp tax na itam suñu xel di dem ci yàlla ba duñu sàcc duñu fen duñu def lenn loo xam ni julli daana ko tere ci jamono yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama inna salaata tanha anil fahshai wal munkar tax na itam ñuy joxe loo xam ni gàcceel na asaka lool ngir jëm yàlla tax na itam ñuy màggal bërëb bi yàlla yépp ak niti yàlla yépp aw man yuazim xurumaatillaahi fa huwa xayrun lahu inda rabbi waaye bi mu defee lii ba noppi itam taxul mu bëgg kenn kuy bàyyi ak shariat daa bëgg ku ci nekk nga cay def la nga man tey moytu seytaane ndax bari na ku bàyyi julli te waxtu waxtu julli ci ay caaxaan rekk lay nekk wala ahlam ñu ñëw ci nettali fukkeel bi am na naar bu ndaw bu ñu mas a indi ci Sëriñ Tuubaa xaada lahu lahu maxtaara lahu ni ko wattu na alxuraan kaamil bii moo ko bind sëriñ bi wax ni nañu ma wool madun siiw na madun moomu sëriñ bi doon woo daa doonoon gone gu ndaw bu teel a wattu lool moo tax naar bi fàttali sëriñ bi madun moomee lii nag war naa tax ñun waajur yi ñuy góor góorgóorlu lu ñu man ci mokkalal gone alxuraan ginnaaw bu ñu xamee ni bind lay doon ci doomu aadama bi loolu mooy tax ku ñu ko bindul ci moom danga koy sonal waaye du ko man su ko defee jëmm ji nga xam ni war na koo mën a mokkal bu wér moom jekki di ko jëmale ci leneen kenn waru koo def su ko defee ñu xam ni gone gi nga xam ni da ko teel a wattu ba noppi di ko toppatoo bu wér te mooy di ko tar di tari lu mat ñaar fukki xisib guddi gune wala fukki xisib wala fukki ak juróom wala juróomi xisib wala ñaari xisib ak nisib ba noppi di ko bind waxtu wu nekk bu demee ba am ñeen fukki at ci loolu ku jaarul fi mu jaar dalay mën a jiite bu wér moo xam yaa ko mag wala moo la mag fi mu ne nag jamono daa lëj lool jaxasoo lool moo tax ñu mel ni gone yi war nañu ci cee taxawaat bu wér walaaw alam ñu ñëw ci nettali fukkeel bi ak benn moom madun min weesu loolu bi ko baayam di indi ci sëriñ Tuuba xaada lahu law maxtaara lahu daa am ku gént ci taalibe yi gone gu ndaw gu ko dàq alxuraan ca suba gamu ko nettalee madun mii ñëw sëriñ bi woo kookee géntoon loolee boole koog moom ni ko daa mën a beru siiw na lool yi li ñu ciy daal di dégge mooy kon ku man alxuraan bu wér magum boppam la waaye daa am yoo xam ni laaj na ak kàllafe ndax bu ci amul faawu mu ami jafe-jafe walaawu aalam